mooy li ñenn ñi di def kenn ginu dëgëru fit kenn laa wax ginu leen a kenn ginu dëgëru fit mooy ñëw naan ndaw si kii mu jur de tat dencoo man maay baayam dara leeru la ci moo tax di ngénte koo xam ne jaarul yoon yow da ngaa dëgëru fit rek waaw parce que boo nee yaa jur xale bi loolu da ngaa wax lu la neex parce que ni nga def ba mën a jote ci ndaw si la keneen mën a def noonu jote ci ndaw si waaw te malgré tout ça même si on supposait que ndaw si fam ne yow rek ka yor caabi ja mooy dama lay jox loo xam ne raisonnement absurde bëgg laa wax ne même bu demee noonu charia reconnaître lool raisonnement absurde bi mooy nan mooy ndaw soo xam ne waa ji denc ko waaye fa mu ne kenn manu faa dugg lu dul waa ji moom moo yor caabi yi te infraction bu fa am dina xam ne fii tey am na ku fëq bunt bi wala déet mu ne fa njaaloog ndaw si ba ndaw si ëmb yam fa ëmb yépp mu daal di koy fii kii moom daal moo fay dem moom kese te moom rek kër caabi ji moo ko yóbbul lu mu lekk ak lu mu naan waaw amul téléphone amul leneen amul dara moom rek ka fay accès ba ndaw si am doom même malgré tout sa ma tegal la ci leneen ngeen dem defi seeni test ADN laboratoire bi ne leen ah quatre vingt pour cent de résultat bi de lim génne mooy yow yaay baayam même malgré ça l'islam reconnaître loolu waaw ndax hada fi shar'i kal adam ndax al ma'dum shar'an kal ma'dum hissan loolu ab règle la li nga mooy sharia dafa reconnaître loolu mooy raisonnement absurde bi ma la jox noonu noonu même boo ñëwee ne bon malgré tout sa waa jooju mooy lan mooy manu la doon ko premièrement xale bi manu la doon waa ji te waa ji bu xale bi faatu woon manu koo doon loolu benn affaire la deuxième affaire mooy waaji ji du bàyyam même bu dee ne nee nañu sawaay mbir yi daanaka juumul quatre vingt dix ma ne la ma ne sharia al maadumi li nga xam ne sharia dangaa fàddu ci charia reconnaître ko moo ci réalité bi mu ngi mel ni nekku fi waaw moo tax yenn réalité yi nga xam ne charia reconnaître ko mais seenu existance nii ci réalité bi mais mu ngi mel ni existé wul xam nga charia li mu xam ci relation góor jigéen mooy sëy waaw ci wàllu sëy mooy mariage loolu la xam moo tax concubinage daanaka existé wu en charia reconnaître wuñ affaire boobu léegi nag loolu mooy lan mooy conséquence bu jógee ci concubinage bi doom ak lu ci neleg yooyu yépp loolu chariatiquement loolu charia du kon waa ji du doon xale bi xale bi it du doon nu paa waajooju waaw te gisoon nañ loolu ci fatxu Makka bi bi yonent bi alayhi salaam ba Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas doon xëccoo xale ba doomu Zam'a bi moo ko Abd ibn Abd ibn Zam'a ne man hé kii sama doomu baay la parce que wulida ala firaashi abi parce que kii sama pa sama lalu baay la juddoo ndax baay ma moomoon ndaw si alors que ndeke frère Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bi radiyallahu anhu moom dane man ndaw soosu doom jamu yor maa ko moom maa ko jur boo demee Makka bu yàlla defee ba nga gis ko nanga ko jël waaw Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas keroog fathu Makka comme niñ ko gisoon ñuy xëccoo ku nekk naan maa moom walidatu Zamaa yonent bi alayhi salaatu salaam xool xale bi gis ne vraiment kii moom non kii moom moom moom moom copie conforme magu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas la waaye <laughs> waaye sauf que ci lalu kee la ci ci loolu mooy relation bi sariya xamu ko loo ko niroo niroo niroo ba daanaka ku ko gis mais danga naan kii la kii moom moom la waaye yonent ma saa saab atteel ko Abd ibn ne ko Abd ibn yaa ko yor ba pare ne wax tajibi anhu yaa Sawda Sawda yow léegi kii moom bu mooy moom amul même bu dee ne atte naa ne sa baayay sa baayo ko jur sa bàyyi ko jur waaye manul di wéet ak yow wala di gis ci yow li nga xam ne mahram mah waaye mahaarim yi moom la ñuy gis ci seen ji mbokk yi loolu manu la nekk waaw parce que mais mais atteb sharia bi moom ndax foofu la ne woon al waladu lil firaash wa lil aahiri al hajar te xadiis mu ngi ci saxiixay ni te gisoon nañu waaw al doom daal buy buy kii doom daal buy juddu lil firaash doom moom mooy ci juddoo ci lal mooy ci mariage ci sëy walil ahiri waa ji nga xam ne nag dafa jóge ne leen di réclamer naan maa doom ji te takkul ndaw sax te takkul ndaw si kooku alxajar ay xeer rek lay am waaw bu fi ñëwee di réclamer kon yow mi naan damay ngénte koo xam ne takkuma ko maire yi di ci laaj ndawtal ndax bëgg récupérer seen ndawtal yi ñu jot a leble mais loolu ci boppam moo xaram ñu naan ah moom kay sagal na ko ay waay sagal na suñu doom ji yow loolu mooy sagal na ko yàlla la euh, euh, doomu orzo nga naan sagal na ko lool nan la ko mën a sagale mooy yàlla ci kaw mooy yàlla lañuy sagale sa doom sa noonu lañuy sagale sa doom yow pour sagal sa doom fokk ñu mooy yàlla nga naan sagal na ko moom kay jënd na ah waxuma la xar am nag la ji la la la wat la la indi ak valise teraanga wallah loolu moom mooy yàlla féetu ko kaw kooku mooy kenn dëgëru ginu ko dëgëru fit